a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd fa yaqulu al-imaam al-haafiz al-hujjatu al-alam Abu Zakariya Yahya ibnu Sharafin an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shaafi'i rahimahu Allahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fi kitaabi aadaabi ta'aam wa fil baabi saadisi ashar ba'dal mi'a wa an Hudayfata radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaana anil hariiri wad-diibaaji wash-shurbi fii aaniyati ad-dahabi wal-fidda wa qaala hunna lahum fi ad-dunyaa wa hiya lakum fi al-aaxira muttafaqun alayhi qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawi rahimahullahu taala muy indil fii hadith numéro 777 ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bi ñu génn euh, hadithu 776 mu ne woon wa an Jaabirin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam daxala ala rajulin min al-ansaar wa ma'ahu saahibun lahu ba ni mu jeexe walillahi alhamdu walminna tey nag ñu war a continuer ba léegi ci bunt bi nga xam ne moo tëj euh, suñu ti téere bii di kitaabu aadaabi ta'am euh, muy lii di avant dernier xadiis bi buñ gisee bii benn xadiis a ciy des te ñaari xadiis yi ñoo bokk lu ñuy wax waaw ñoo xawa a bokk lu ñuy wax te mooy li desoon ci intitulé hadis bi ni mu tudde ni mu intitulé buntu bi ni mu tuddewoon buntu bi kata bi ci desoon mooy wa tahrim isti'mal ina adh-dhahab wal fiddati fi ash-shurb wal akl wat taharati wa sa'ir wujuh al-isti'mal waaw ak tere ginnaaw bañ gisee baabu jawaazi shurbi min jamiil awaani taahira gayri dahabi wal fidda wa jawaazil kar'i wa huwa shurbu bil fami minan nahri wa gayrihi bi gayri inaa'in wala yad wa tahriim isti'maali inaa'i dahab côté boobu moo ñëw mooy xaraamal di utiliser ndoxal woor non ndabal or ak xaalis ci naan. wala lekk ak laablu ak mbooleem façon wàllu jëfandikoo yi fii nag lay tàmbalee ci wàllu wa mu wa an Hudhayfata mu ngi jële ci Seydina Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu annahu qaala neena inna an-nabiyya mu dëgg-dëgg yonent bi de ki ñu soloo sallallahu alayhi wa nahaana daf ñoo aaye daf ñoo tere anil xariiri ci suwaa sooy wat diibaaji diibaaj façon suwaa la tamit mais booy bu diis bi day diis waaw was shurbi bokk na lim ñu tere mooy ñaar yooyu ñoo ci côté sol waaw waaw was ak di naan fii aaniyati zahabi tere nañu tamit ñuy naan ci ndabal or wal fiddati ak xaalis wa qaala mu hunna la hunna façon ndab yooy de hunna la hum hunna ndab yooyee la hum ñoom la ñeel mooy ñan tudd leen sax ndax amuñu solo mooy yéeféri fi dunya ci àddina gu jege kii da gaaw a jeexe da gaaw a jeex wahiya ñeel na leen lakum ñeel leen yéen fil aaxirati ca bésub taxawaay ba bés bu mujj ba yéen la ñeel mooy yéen jullit ñi mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al buxaari ak al imam muslim abul husayn rahmatullahi alayhima daal nañ koy bokk solo xam nga ni ñuy def ñaari xadis dañ leen di boole comme niñ defoon ci buntu yee weesu boole ay quatre xadis daal di def jàngat bi benn yoon insha allah kon xadis bi mu ne kon muttafaqun alayhi al imaam al buxaari ak al imaamu muslim abul xusayn ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj bi mooy est ce que ñoom ñaar dong ko solo loolu mooy laaj bi ñu ne la déedéet xadis bii du ñoom ñaar kese ñoo ko solo ndax al imaamu ahmad rahimahullah ibnu muhammad daal di na koy solo na ko noonu solo na ko al imaamu abu daawud ak al imaam at-tirmidhi ak al imaam ibnu maaja ak an-Nasaa'i wax nañ ko al ibnu maaja mooy rawaahu ashaabu sunan al arbaa solo nañ ko na ko noon ash-shaykhaan imaamu Ahmad solo na ko wallaahu ta'aala a'lam al imaamul Buxaari imaamul Buxaari rahimahullah ci ay bërëb yu bari la ko indi waaw indi na ko ci kitaabul ashriba baabu aaniyatil fidda waaye kitaabul at'ima baabul akli fii inaa'in mufadfad indi na ko tamit ci kitaabul ashriba indi na ko deux fois kitaabul libaas baabu lubsul xariir wa iftiraashihi lirrijaal wa qadri ma yajuuzu minhu foofu it na ko euh, euh, ak ci ay bërëb yu bari la ko al imaam al buxaari yi daal di indi léegi nag bi niroog mooy bi mu indi ci kitaabul libaas baabu iftiraashil xariir euh, mooy boobu mu kooku xaw na niroog lii mais lëla la njëkk a mooy naan géeg yooyu mu ne haddathana ali mu ne ki nettali mooy ali di ali ibn abdillah ibn ja'far ibn najih ibn bakr eh, ibn sa'd as-sa'di mawla abul hasan di hayatul wadi mooy kan sëriñam bu mag bi eh, eh, nu mu siiwe ali ibn al-madini <laughs> waaw waaw génn àddina surra man raa <laughs> <coughs> al-Basri rahimahullah Abul Hasan ah, Hayyatul Waadi nekk Ali ibn al-Madini qaala rahimahullah mu ne haddathanaa Wahb ibn Jarir mu nekk ñu nekk mooy Wahb ibn Jarir di Wahb ibn Jarir ibn Haazim ibn Zayd ibn Abdillah ibn Shujaa' al-Azdi Abul Abbaas al-Basri al-Jahdami rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa abii mu nekk ñu nekk mooy sama baay di abii muy Jarir ibn Haazim ibn Zayd ibn Abdillah Abu Nadr al-Basri rahimahullah qaala moom mu ne sami'tu ibn Abi Najih mu ne dégg naa ibn Abi Najih ne Abdallah ibn Abi Najih Yasaar as-Saqafi rahimahullahu ta'ala an Mujaahid moo ko jëlee ci Mujaahid ibn Jabr Abul Hajjaj ñi ne Abu Muhammad al-Qurashi al-Makhzumi mawlaahum al-Makki rahimahullahu ta'ala hmm, moom eh, kon eh, mu jëlee ko moom Mujaahid an ibn abi layla moo ko jële ci ibn abi layla di abdurrahman ibn abi layla yasar abu isa al ansari al awsi al madani al kufi eh, rahimahullahu taala moom moo ne an hudayfata jële na sayna hudayfa radiyallahu anhu annahu qaala nahaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda wa an na'kula fiha voilà <laughs> fii lu am solo la an na'kula fiha mu tudd ci al aklu waaw wa an lubsil hariri wa diibaaji wa an najlisa alayhi mu ne yeneen tibay saa saam daf ñoo tere an nashraba ñuy naan fii aniyati dahabi ci ndabal or wal fidda ndabal xaalis wa an naqula fiiha waaye it xaraamal nañu tere nañu ñu ciy lekke ci ndabal or ak xaalis wa an lubsil harir waaye tere nañu ñuy sol li nga xam ne mooy sooy wa diibaaj ak sooy bi nga xam ne dafa diis wa mooy nu man di mel sooy nu mu sooyoo rek da koo xaraamal mais loolu dinañ gis ne loolu mooy góor ñi voilà wa an najlisa waaye ñu ci toog waaw noonu la ko al imaamul daal di indi fii waaw waaye xadiis bi en fait imaam eh, al imaam am lu tax ta li tax mu wax xadiis bii nii eh, Ibn Abi Layla nettali na ko imaamul Buxaari fii da ko da ko tënk nii waaye indi na ko comme ni ko imaamu Muslim indee ci lu yaatu di wan lan moo tax Seydina Xudayfa daal di nettali ci am circonstance la nettali woon xadiis bii nii ah, léegi nañ xool imaamu muslim rahimahullah bu ko defee ñu gisaale ko benn yoon jarul ñuy tudd imaamul Buxaari yi liñ ci gis nii doy na ndax moo indi na ko ci bërëb yi mu ko indi yu bari am na foo xam ne indiwaale na tamit li nga xam ne mooy tax tax bi ci yan circonstance yan xew-xew ci la Seydina ki nga xamante ne mooy Xudayfa radiyallahu anhu daal di woon wax lii kon nag ñu déglu sayyidina al imaamu muslim abul husayn rahimahullahu taala imaamu muslim mu ngi ko ci kitaabul libaas wa ziina baabu tahrim istimaali inaa'i dahabi wal fidda téere bi wax wàllu col ak taarlu buntu bi lenn ci surah yi tudde tahrim istimaali inaa'i dahab eh, wal fidda xaraamu bi jëfandikoo eh, ndabal li nga xam ne mooy ndabal xaalis ak nobal or ak xaalis mu ne haddathana Sa'id ibn Amr ibn Sahl Allahu akbar Allahu akbar dama xamul ndax dañuy jël bi wala bi ci tegu parce que imam Muslim dafa dajara affaire mais bon xool naa nañ jël bi rek grawul Euh, nañ jël bi al imam al muslim euh, muslim kon mu ne haddathana Sa'id ibn Amr ibn Sahl ibn Ishaq ibn Muhammad ibn al-Ash'ath ibn Qays si si moom daa indi turu intégralement mu ne haddathana nettal nañu Sa'id ibn Amr di Sa'id doomu Amr ibn Sahl ibn Ishaq ibn Muhammad ibn al-Ash'ath ibn Qays al-Kindi al-Ash'athi al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Sufyan ibn Uyayna mu nekk ñu nettal mooy Sufyaan ibn Uyayna di Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaahum Abu Muhammad al-Kuufi al-asl al-Makki rahmatullah alayhi ah, sami'tuhu mu ne dégg naa ko yadhkuruhu mu koy tudd an Abi Farwa Sa'iid bële ibn Amr moo dégg naa Sufyaan muy tudd di jële ci Abi Farwa Abu Farwa moo doon Muslim ibn Saalim an-Nahdi Abu Farwa al-Kuufi al-Asghar al-Juhani rahimahullahu taala léegi annahu sami'a Abdallah ibn Ukaym moo déglu Abdallah ibn Ukaym al-Juhani Abu Ma'bad al-Kufi rahimahullahu taala moom mi nag saxaaba bu kii la taabi'i la mais bu mag ah moom fekk na yonent bi alayhi salaam ba mu yónnee benn lettre euh, euh, moom déggoon na lettre boobu ñu ko doon jàng te yonent bi alayhi salaam bi doon euh, dund. waaye eh, eh, mooy bam yónni woon waa na waaye moom Abdallah ibn Ukayma da eh, jotul a gis yonent bay saa saam moo tax moom muxadram la jamono yonent bay saa saam gëmoon na ba yonent bay saa saam yónni leen waa Juhayna lettre ñu ko fay jàng mu dégg ko waaye sauf que tuuful daraja yi nekk saxaaba ndax mosula jotaayoog rasulullah sallallahu alayhi kon Abu Farwa mu ne dégg na Abdallah ibn Ukayma mu ne qaala mu ne. kunna ma'a Hudhayfata bil Madaa'in dañoo mas a nekk ak Hudhayfa ibn al bil Madaa'in Madaa'in moo doon capitalu Kisra fala l'empire perse foofu la moo doon capital ba iwaanu Kisra yi nga doon dégg foofu la nekk Madaa'in voilà moo doon capital de l'empire perse de Shahanshah Kisra mu réew mi foofu moo doon capitale léegi nag bi ko jullit ñi ubbee ci jamonoy Seydina ala yadi Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ak yooyu radiyallahu anhum la ñii ne la dix-huit ñii ne la dix-sept eh, Seydina Xudayfa mi Seydina Omar da ko fa yónni woon bàyyi ko fa mu nekk bokk ci ñi nga xam ne ña ko fa toogal ci gouverneur yi léegi nag boobu la woon mu ne boobu la Abdallah ibn Ukay mu ne dañoo nekkoon ak Xudayfa bil Madaini ca Madain nekkoon ancienne capitalu l'empire perse fastasqa Xudayfatu biñ toogee noonu nekk ak moom Seydina Xudayfa daal di aajowoo ndox bëgg naan mu laaj ngir ñu man ko may ndox fa jaahu dihqaanun bi sharabin fi ina'in min fidda léegi dihqaan dihqaan mooy chef de quartier voilà mooy jiitu ci wàllu ci perse yi alhamdulillah ci perse yi noonu lañ ko doon woowe mooy ki nga xam ne chef de quartier la léegi nag bi nga xamante ne nii loolu am na dihqaan boobu daldi ab perse la mooy du jullit daal di koy indil bi sharabin comme que ah émir bi la gouverneur laaj na ndox mu indil ko mu dem indil ko ndox mi waaye fii inaa in ci ndab loo xam ne min fiddatin ci oo ci xaalis la woon bi ma ko indee rek faramaahu bihi Seydina fa daal di jël li nga xamante ne mooy ndab la rek sànni ko ko waaw am na boo xam ne ba mu ko ko sànnee fa kasara bii mu daal di koy dóor kayam dal ko waaw sawaay commencé kay fam dal nacc waaw léegi nag Seydina Xudayfa radiyallahu anhu leeral nag taalibe yi nga xam ne ñoo fekke xew-xew bi ta xamuñ ni mu demee mu ne wa qaala Seydina Xudayfa bi mu defee lool mu ne inni radiyallahu anhu uxbirukum maa ngi leen di xabaare yéen assistance bi yéen ñi fekke xew-xew bi an nii kene man qad amartuhu man yàgg naa koo digal allah yasqiyanii fii yàgg naa koo wax moo tax am na ci yeneen riwaay dane wax naa ko ko benn du ñaar du ñett wala lu mat ñetti yoon wax naa ko ko ne ko yonent bi sallallahu alayhi daf ñuy tere ñuy naan ci ndabal xaalis kon bu ma ci servir léegi loolu lépp ma ko wax tey ma ñëwaat laaj am ndox mu indiwaat ma ko loolu moo tax ma jël ko sànni ko ko bu ngeen xamul lan moo tax ma def def waaw du da ko dafa def nii rek ma ñëw sànni ko daa am daa am fu ma jaar ak moom waaw inni ukhbirukum anni man qad amartuhu digaloon naa ko an laa yasqiyani min mu bañ ma fiihi mu bañ may nàndal ci ndabal xaalis fa inna rasulallah ndax kat ya ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na laa tashrabu bu leen naan mukk fii inaa'i dahabi wal fidda waaw ndax yonent bi alayhi salaatu salaam nee na bu leen naan mukk ci ndabal xaa or ak xaalis waaw wala talbasu diibaaja wal xariir te bu leen di sol sooy waaw ak diibaaj bu dëgër bi te te te te nekk loo xamante ne ah day day diis wala xarir ak sooy nu man di sooyoo waaw yonent may saa saam tere woon tere nañu ko fa innahu mu teg ne lahum ñeel na leen ñoom yéeféer yi fi dunya fii ci àddina wa huwa lakum te ñeel na leen yéen julli ñu fil aaxira alaaxira bu ngeen doppee li yàlla wax bàyyi ko ci àddina or ak xaalis di ko jëfandikoo yéen góor ñeeg surtout ak jigéen ñëpp ci façon bii ndab yeeg yooyu ngeen def ko ngir ragal yàlla bu ëllëgee yàlla yéen la koy la koy jagleel waaw kantaa ñii nag bi mooy yàlla fii di ko jëfandikoo yéeféer yi borom bi moomele leen ko bàyyi leen ko fii te xam ne wama mata'ul hayatid dunya du dara lul xuruur la lul ak waraate la waaw waaw poñetum àddina moom waraate la léegi mu jeex mu ne wa huwa lakum fil aaxirati ñeel na leen alaaxira yawmal qiyaama bésub taxawaay wa kon hadis bi mu ngi nii nii nii al imaamu euh, mu jaar ci Abdallah Ibn Ukaym yëla gis nañ ci Ibn Abi Layla imaamu Muslim euh, euh, rahimahullahu taala tamit jëlee ko mu jaar ci Ibn Abi Layla rahimahullah mu ne foofu liy wane ne dihqaan bi majuusi la woon nekkul woon jullit foofu da ne qaala istasqa Hudayfatu ibn Abi Layla muy Abdurrahman ñu ngi gisoon ci riwaa imaamul Buxaari bi rahimahullah mu ne bo ah Hudayfa radiyallahu anhu dafa ñaan ñu servir ko ndox fa saqaahu majuusiyun min fi inaa'in min fidda fa qaala inni sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wasallam waaw yaqulu laa talbasu alxarira wala dibaaj wala tashrabu fi aaniyati aldahabi walfidda wala taakulu fi sihaafiha fa innaha lahum fi dunya waaw mu ne Seydina Xudayfa bii tuddul ne da koo xaañ mooy mu ngi ci woon mais dañ koo tënk fii la talbasu alxarira man dégg naa yonent bi bu ko majuusi bi di dixkaan bi chef de quartier bi daal di indilee li nga xam ne mooy ndox def ko ci ndabal xaalis da ko dafa ne laa dégg naa yonent bay saa saa mu ne la talbasu alxarira koo xaañ ba pare waaw leeral ña fa lu tax te moom mii yàggoon nag koo wax bu leen sol sooy wala diibaaj du càggantal ba ca diis wala tashrabu fi aniyati dhahab te bu leen naan ci ndabal or wal fidda ak xaalis wala takulu te bu leen lekk mukk fii sihaafiha ci seen eh, assiette ya fa innaha ñeel na leen lahum ñoom yéeféri fi dunya ci beneen bi wala kum te ñeel na leen yéen fil axira ca àlaxira zaada euh, euh, euh, yal na borom bi def ñu ña fay boobu leen ca ña fay dexe kon mu ngi noonu kon gis nga léegi ginnaaw bi nga xam ne kon ci lañu gis lii nga xam ne am na solo am na solo waaw léegi nag Ah, mu des nañ jàll ci xadis sayna umu bi ci tegu bi mu teg muy dernier xadis bi comme ça wax nañ la njàngat yi ñu def ko d'un def ko benn yoon nga xam ne benn yoon lay doon ñu gis leen ñoom ñëpp insha allahu taala bi ci tegu mu ne mooy xadis numéro sept cent soixante dix te mooy mujj bi mu ne wa an ummi salamata radi allahu taala anha anna rasula allahi qaal alladi yashrabu fi aaniyati alfiddati innama yujarjiru fi batnihi naara jahannam muttafaqun alayhi wa fi riwaayatin li muslim inna alladi yakulu aw yashrabu fi aaniyati alfiddati wazzahabi wa fi riwaayatin lahu man shariba fi inaa'in min dahabin aw fiddatin fa innamaa yujarjiru fi batnihi naaran min jahannam qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi indi hadis bii nga xam ne moo tëj moo fermé li nga xamante ne mooy suñu bunt bi mu ne ummi salamata mu ngi jële ci yaayu salama tuddoon Hind bint Abi Umayya ah nekkoon soxna ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam anna rasulallahi ken ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na alladi ki nga xam ne yashrabu day naan fii aaniyatil fiddati ci ndabal xaalis innama dëgg-dëgg yu jar jiru day bux buxi fii batnihi ca biiram naara jahannama safaraaw jahannam mooy bux buxi moom mu ngi li ñuy naan mu ngi moom ba mu lay bux buxil boppam safaraaw jahannama ci lay sa lay lay lay bux buxil ci biiram allahu akbar mu ne hadis bi muttafaqun alayhi mooy al imaam al haafiz al buxaari yi naka noonu taalibeem imaam muslim daal nañ koy bokk solo mu ne wa fii li muslim am na foo xam ne ci riwaaya boo xam ne imaam muslim moo ko solo moo ko wéete mu ne inna alladhi ya'kulu foofu dane sayyidatu ummu salama dane yonent may saa dane innal ladhi yaqulu ki nga xam ne day lekk aw yashrabu wala muy naan fii aniyatil fiddati wa dhahab ci ndabal xaalis ak or mu ne wa fii riwayatin la am na beneen boo xam ne ba léegi imam muslim moo ko soloo noonu man shariba képp ku naan fii inaa in ci ndab boo xam ne min zahabin ci or la aw fiddatin wala xaalis fa innama dëgg dëgg na xam ne yu jar jiru mu ngay moom mu ngi bux buxiloo fii batnihi ci suuf ci biiram naaran safara min jahannam bu tukkee ca sawara waliyasu billah kon xadis baa ngi nii al imamu an-Nawawi rahimahullah nee na muttafaqun alayhi léegi laaj bi mooy est ce que ñoom dong ko solo ñu la déedéet al imamu Malik ibn Anas daal di woon na koy solo ci lu jiitu ci kitaabul jaami' an-nahyi ani shurbi fi aaniyati al-fiddati wan-nafxi fi sharaab loolu imaamu Maalik rahimahullah ci Muwatta indi woon na ko foofu na ko noon al imaamu Ahmad moom itam bokkoon na ku jiitu woon ash-shaykhaani solo ko na ko noon al imaam Ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala moom mu ngi indi kitaabul asri wa baabu aaniyatil xidma mu ne haddathana Isma'il mu ne ki ñu nettal moo Isma'il di Isma'il ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir jarbaatu imaamu Malik la woon Abu Abdillah rahimahullah al-Asbahi al-Madani Isma'il ibn Abi Uways rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani Malik mooy ki ko nettali mooy Malik nga xam ne mooy nijaayam ndax seeru imaamu Malik moo doon yaayam voilà léegi Eh, kon haddathanii Maalik ibn Anas mu nekk ma nettali Maalik ibn Anas wax nañ la wax nañ la moom bokk na ci ñu ko solo ci moom yoonam la jaar ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari imaamu daar al-hijrati rahmatullahi alayhi an Naafi' moo ko jëlee ci Naafi' mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala an Zayd ibn Abdillah ibn Umar moom Naafi' jëlee ko ci Zayd ibn Abdillah ibn Umar jëla ko ci euh, doomu njaatigéem bi muy Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Abdillah ah, an Abdillah ibn Abdirrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq <coughs> ki jëla ko ci to Sayyidina Abu Bakr muy Abdallah ibn Abdirrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq al-Qurashi at-Taymi al-Madani rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala an ali as-Siddiq an Ummi Salamata Ah, surtout Seydina Abu Bakar boobu Abdallah ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr moo ko jële ci suñu yaay Ummu Salama Hind bint Abi Umayya Abu Umayya Hudayfa la tuddoon ah am ngeen Suhayl ibn al-Mughira Umma Hudayfa ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum bokkoon ci waa Banu Makhzum nga xam ne si woon moom yaay Ummu Salama ci ki nga xamante ne nii mooy Ummu Salama waaye Hind la tuddoon radiyallahu ta'ala anha zawj an-nabi di soxna ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala alladhi yashrabu fi inaa'il fidda innama yujarjiru fi batnihi naara jahannam waaw dañuy wax naaru jahannam di wax naara jahannam waaye ñoom Imaam Nawawi nee nañ naara moo gën a moo gën a siiw <coughs> moo gën a siiw hmm? léegi imaam al al al imaamu Muslim kanta moom rahmatullahi alayhi moom ci kitaabu libaas wa ziina baabu tahriim isti'maali awaani zahabi wal fidda foofu leen di dajale ñaar de hadith mu dajale leen moom. léegi al imaamu muslim euh, euh, mu ne mu ne mu ne ñaar yëpp la ñuy gis parce que gis nañ di wax wa fii riwaayatin lahu wa fii riwaayatin lahu ak yeneen sax yu indi yoo xam ne leen a fii mu ngi di kon foofu mu ne haddathana Yahya ibn Yahya waaye hadith bi madaarul hadith bi mooy imaamu Maalik imaamu daaril hijra alay mu ne haddathana Yahya ibn Yahya moo tax taalibi mi ngay gis ash-Shaykhaani ji jële ci ñoom ngir aksi ci imaamu Maalik mu ne haddathana nettali Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahmaan ibn Yahya ibn Hammaad at-Tamiimi al-Hanzali mawlaahum an-Naysaabuuri al-Khuraasaani Abu Zakariyaa rayhaanatu Naysaabuur rahimahullah alayhi qaala mu ne qara'tu ala Maalik mu ne jàng naa ndax moom daa bokkoon ci ñi nga xam ne bu imaamu Malik toogoon taalibe yëpp nekk fi moom ñiy jàng xadiis yi imaam Malik di déglu moom mii ci la woon moom <laughs> mu ne xalaatu jàng naa la Malik ci imaam Malik gis nañ ko sànq am naa fi gis nañ ko sànq am Zayd ibn Abdillah gis nañ ko sànq mooy ibn Umar Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab an Abdillah ibn Abdirrahman ibn Abi Bakr gis nañ ko sànq radiyallahu anil jami' an Ummi Salama gis nañ ko sànq zawjin Nabi sallallahu alayhi wa sallam anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala alladhi yashrabu bi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam léegi <coughs> gis nga fii moom imaamul Buxaari ñoo ko niroo waaye fa fii riwaayatin li Muslim bi imaamul Nawawi wax inna alladhi ya'kulu aw yashrabu fi aaniyatil fiddati wad dahab léegi loolu la ñuy lijjanti te loolu la imaamul Nawawi indi ay càllale yu bari yoo xam ne du ñu wax ñooñu du ñu def seen ki dañuy wax rek seen tur ni ñu ko ne mu ne wax haddathana Qutayba wa haddathanaahu mu ne hadith bi nettal na imam Muslim bi ma deeli ci suufam mu ne wa haddathanaahu te hadith bi nettal na ñu ko Qutayba di Qutayba ibn Sa'id wa Muhammad ibn Rumh ak Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir rahimahullah Tujibi al-Misri rahimahullahu ta'ala an al-Layth ibn Sa'd mu al-Layth al-Fahmi ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi sëriñ waa waa Misr ha mu ne taxawal mu ñëw wa haddathanihi te hadis bi ba léegi nettali na ma kon donc Ali ibn Hujr as-Sa'di Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil al-Baghdadi as-Sa'di al-Marwazi rahimahullahu ta'ala eh, qala haddathana Isma'il eh, mu ne nettali na ma Isma'il mu ne ya'ni ibn Ulayya ñu jël ma ibn Ulayya imam Muslim ko Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi rahimahullah si woon ci ibn Ulayya an Ayyub moom moo ko jëlee ci Ayyub ibn Abi Tamim ak Kaysan as-Sakhtiyani al-Basri rahimahullah mu ne xaa taxawal mu ñëw wa haddathana ibnu Numayr sama beneen sëriñ man imaam Muslim nettali ma ko di ibnu Numayr Muhammad ibnu Abdillah ibnu Numayr al-Hamdani al Abu Abdirrahman al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Muhammad ibnu Bishr mu jëlee ci Muhammad ibnu Bishr ibnu al-Farafisa ibnu al-Mukhtar rahimahullah al-Kufiyu ha mu ne taxool ba ñëw ba léegi wa haddathana te nettali nañu ba léegi hadith bi Muhammad ibn al-Muthanna muy az-Zamin sëriñu waa kutubu sitta Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar rahimahullah al-Anazi rahimahullah qaala moom mu ne haddathana Yahya ibn Sa'id mu ne ki ñu nettali mooy Yahya ibn Sa'id ibn Farwa al-Qattan al-Hafiz at-Tamimi Abu Sa'id al-Qattan rahimahullah al-Basri mu ne taxawaatal bu ñëw ha deneen càlla la wa haddathana nettal nañu ba léegi Abu Bakr ibn Abi Shayba suñu mooy gis nga sëri ponkali sëriñam yëpp ñëw <laughs> Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Kufi mu ne euh, euh, fu ñu euh, mooy <laughs> ci ku ñu yemoon Abu Bakr ibn Abi Shayba voilà mu ne wal Walid ibn Shujaa ak sama beneen sëriñ man imam Muslim al Walid ibn Shujaa ibn al-Walid euh, ibn Qays Abu Hammam al-Baghdadi al-Kufi al-Baghdadi al-Kindi rahimahullahu ta'ala qaala ñoom ñaar sama ñaari sëriñ yi yëpp muy ibn Abi Bakr euh, ibn Abi Shayba ak al-Walid ibn Shujaa ñu ne haddathana Ali ibn Mushir ñu nekk leen nettali mooy Ali ibn Mushir al-Qurashi Abu al-Hasan al-Kufi al-Qadi rahimahullahu ta'ala an Ubaydillah moo ko jëlee ci Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs mooy al-Umari <coughs> Ubaydillah ibn Abdillah Ubaydillah ibn Umar bokk ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab <coughs> radiyallahu ta'ala anhu xaamu ne taxawal mu ñëw wa haddathana te nente lañu Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami sama beneen sëriñ o imam Muslim tàllale yu bari yim ci am billahi Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami Ah, muy Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ali ibn Ata ibn Muqaddam al-Muqaddami Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana al-Fudayl ibn Sulayman mu ne kii nettal mooy al-Fudayl ibn Sulayman an-Numayri rahimahullah al-Basri Abu Sulayman rahmatullah alayhi léegi moom mu ne haddathana Musa ibn Uqba mooy borom ahlu siyar wal maghazi ci seen sëriñ la bokk Musa ibn Uqba ibn Abi Ayyash al-Qurashi al-Asadi Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu ta'ala ah <laughs> mu ne taxawal wa haddathana Shaybaan ibn Farrukh <laughs> imaam Muslim de <coughs> pareegul de mu ne nettal nañu Shaybaan ibn Farrukh muy Shaybaan ibn Farrukh Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Jarir ya'ni ibn Abi Haazim ya'ni ibn Haazim mu ne ki ñett mooy Jarir ibn Haazim ibn Zayd ibn Abdillah al-Jahdami al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abdurrahman sarraj moo ko jëlee ci ki nga xam ne waa Abdurrahman ibn Abdillah as-Sarraj al-Basri rahimahullah kullu haula mu ne nag gis nga gaay yi yépp nag mu filim an Nafi' ñu jëlee ci Nafi' bi misli Malik ibn Anas mooy ñii ñëpp ba yem ci Nafi' la jóge après jàmm jàll ba ni mu mu mel ne xadiisu Maalik ibn Anas bi ñu bis naa di an Naafi' wa zaada fii xadiis Ali ibn Musir mu ne Ali ibn Musir nag ah sama sëriñ boobu xam nga ne qaala moom mu ne eh, eh, eh, Abu Bakr ibn Abi Shayba al-Walid ibn Shujaa ñoom ñaar ñu ne haddasanaa Ali ibn Musir alhamdulillah alhamdulillah an Ubaydillah al-Umari rahimahullah mu ne foofu nag càllale boobu noonu la lay wax nii mu ne foofu wa zaada fi hadith Ali ibn Musir an Ubaydillah anna alladhi lii la ko waxe mooy anna alladhi ya'kulu aw yashrabu fi aaniyati al-fiddati waz-zahab waaw wa laysa fi hadith ahadin minhum dhikra al-akli waz-zahab illa fi hadith ibn Musir voilà ziyaadatu thiqa la waaw <laughs> loolu la bëgg a wax mooy mu ne moom ci yoonam foofu dane yonent way saa saam dane anna alladhi ya'kulu kii lekk aw wala boog yashrabu muy naan fii aniyatil fidbati ci ndabal xaalis or boog wa dhahabi ak ndabal euh, fidda xaalis wa dhahab euh, or wanoo xaalis waaw wal fid wa dhahab ak ak or mu ne walaysa fi ah-, hadith ahadin minhum ñi ma fi tudd yépp amul kenn koo xam ne sa hadith nanga sa càllale nanga ko soloo zikrul akli tudd nañ ci li nga xam ne mooy lekk wa dhahab ak or illaa lu dul fii hadith ibn Musir ba mu des hadith Ali ibn Musir bi mooy yokk ku wóor ku yokk la la bëgg a wax te maqbula te gis nañ riwaay imaamul Buxaari biñ doon gis ci Xudayfa mooy boobu wax na lekk wala naan voilà lekk ak naan <laughs> bu leen lekk te bu leen naan waaw la tashrabu fi ani la tashrabu fi aniyati dhahabi wala wala ta'kulu fi fi aniyati dhahabi wal fidda wala ta'kulu fi sihafiha voilà kon loolu leer kon gis nañ kon wa fi riwayatin li muslim inna alladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati al fi wad-dhahab moom moo mooy riwaya ali ibn muslim bi léegi nag mu def bu mujj bi wa fi riwayatin la man shariba fi ina'in min dhahabin aw fidda fa innama yujarjiru fi batnihi naaran min jahannam foofu mooy hadis bi dagoo tegale lañ la wax bi beneen version bi mu ci ba léegi ci kitaabul libaas wa ziina baabu tahriim isti'maali awaani zahabi wal fidda mu ne wa haddathanii Zayd ibn Yazid Abu Ma'n ar-Raqaashi imaam Muslim mu ne nettali ma dong sama sëriñ di Zayd ibn Yazid Abu Ma'n ar-Raqaashi al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Abu Aasim mu ne ki leen nettali ma Abu Aasim an-Nabiil ad-Dahhaak ibn Maxlad ibn ad-Dahhaak ibn Muslim ibn ad-Dahhaak ash-Shaybaani eh, moom la Tufayli bi doon wax eh, al-Jahdami Nasr ibn Ali ne ko waaye nooy defar xadiis bi nga xam ne Abu Aasim moo ñu ko nettali nga nekk bàyyi ko fi di ñu indil fa xadiis bii nga xam ne yaa ma gën a xam ne dara wiru ci oh. <laughs> Abu Aasim an-Nabiil al-Basri ash-Shaybaani mawlaahum rahimahullahu ta'aala an Usmaan yaani ibn Murra moo ko jëlee ci Usmaan mooy ibn Murra al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abdullah ibn Abdirrahman moo ko jëlee ci Abdullah ibn Abdirrahman mooy ibn Abi Bakr as-Siddiq mi ngi gisoon sànq fee an xaalatihi mu jëlee ko ci xaalat xaalatihi mooy euh, bàjjanam waaw wala tantam tantam Ummu Salama di yaay Ummu Salama annaha qaalat nee na qaala Rasulullah mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam de neena